xul wallaahu li góor gi wax dëgg la nee na di wuyoo santu jàmbur lekk jaxalam dëkk gentam suul ko fàtte ko du ngor am déet di wuyoo santu jàmbur bi nga ñëwee indiwaale woo sant dañ la dali jàppati sa santi pàpp nga di ko wuyoo ngay wuyoo santu jàmbur laa wax mu dee nga lekk ay jaxalam dëkk gentam tëral ko ci armeel ya fàtte ko du ngor te ku ko def ñu def la ko ku ko def ñu def la ko benn waay bu baax dafa romb ay armeel gis nga armeel yi ni nga gisi dëkk bu nekk am place indépendance ni la armeel yi mel bu jant sooy ku ne da nga jóge sa bàmmeel ñu fekk am na ñu ëtt bu yàpp la ñu daje di wax surtout bu ñu amee niiw bu bees foog ñu sargal si ko ana diw na mu mujj diw na mu def ak diw diw séyam ba na mu ca def diw na mu toll léegi dinañ la laaj ba laaj la ku dee buñ la laajee ku dee nga xam ne safara la dem moo tax gisuwuñ ko waaye ku fi war ku mu doon buñ la suulee rek wax naa ne armeel yi toujours buñ fa yóbboon nit kenn du fa nangoo yàgg armeel yi kenn dafa dem nangu faa yàgg xam nga lu tax da nga fa yóbbu waaye buñ la fa yóbboo nga yàgg fa de di yóbbu rek di yóbbu rek ba su ñoom ñu yóbbu la di yóbbu rek ko fa na sarax ne paxat ñibbi na sarax ne paxat ñibbi bés bu ñu la fa yóbboo nga yàgg fa de gis nga buñ la suulee ba nit ñi ñibbi di nga për përi pour ñibbi yàlla na la ñuy dem bokk la ci dañu am affaire maag yow xaaral ba gaa yi dem yow kat <laughs> yow ñuy dellu tey bokk la ci ah joxoon naa la temps ciy nokki joxoon naa la temps ciy jeego joxoon naa la temps ci fan joxoon naa la temps ci baat yoo wax tey ñu réglé ko maag yow foo ko dugaloog noo ko dugale ñi bi doo ci bokk waa ji baax romb li sama wax ku ñu defal kasfu mu armeel yi yu demee nekk dëkk bi fekk néew yaa ngi daje ci bàyyee bu yaa ñu ngi tiim jal bu weex tàll bu mel ni galaas nooy ba mel ni sunguf di ko giiroo ñii di tëb ñii di ëmb ñii di ñii di seen ñaari loxo mu seen geeg bu rafet rafet bu toiletu dànd leen dégg mu di seetaan nii rek mu laaj lii lan la am ko ko tontu ne ko yiw la boo xam ne ñett jaaroon ci armeel yi sarax na ko mu ne ko liw wi ñaata la woon mu ne ko ñetti xul wala waxat la mu ne ko bi mu leen ko saraxeeg léegi ñaata la mu ne juróom-ñaari téeméeri at ak juróom-ñetti fukk ak ñeent moom lañuy ñuy jeexagul mu ne jeeg bu rafet ba lu tax bokkul ci njiir mi xanaa du niiw mu ne niiw la waaye dafa am doom ju baax ju koy ñaanal mu yërëm ñi balee nag lii waaja yàgg ci tukki ba ba mu di ñibbi si fekkee jeeg ba di giiroo ni gaa mu ne ah kii toogoon giiroowul lu ko tax du ko duggal lu ko duggal ci ngiir mi ñu ne doom jaadee te amul kenn ku ko ñaanal te àllaaxira kenn du wóolu sa bopp ñetti xul walaaw bu comme réew du séddoo ay at mu te kat ñun ñii ku jàng ñetti xul walaaw rek kaamil la am de papp ñetti xul walaaw yu ne kaamil la bu wóor dis bu wér te it dafa guddi rek waaye kon sax ma fara leen ko ba mu leer hmm? matu ko de kon ma sànni ci tuuti ñu dem xam nga lu tax xul walaahu ñett ñi di kaamil xam nga ko de alxuraan cent quatorze saar la am na ñu ne cent treize la boole lan faal ak baraa def ko wenn saar waaye dañu mujj a dàq seen wax cent quatorze la ci saar xul walaaw ahad nag benn moo ngi ci boo xam ne boo ko calculer cent quatorze la lay jox secret booboo tax ma wax la baat bi amatu ko mooy lam yëlit waaw laam trente mim quarante loo am laam trente ma ne laam trente mim quarante ma fa beneen laam ci il y del quatre lam yelid lam laam trente la miim quarante la soixante dix nga ma wax da ngay jéggi nag yaa gi lam yaa lit nga jéggi yaa gi dem ca laam gi ci digg bu muy trente nga teg soixante dix am cent dellu si ramassé yaa gi muy dix nga fa deel gi teg ci muy quatre muy cent quatorze saar benn baat bi la mu yéegit soo gisee rasulullah yi gën a foor saaba yi gën a foor yonent yi moom rek nabi rek rek ngay calcul turam mu yem ci surwa 313 313 ñoo xeex Badar 313 ñoo di limi yonent yi 313 ñooy waa kër jàlloo taak taaloo taak moo tax mu am doole suñ la laajee ñaata yonent la yàlla yónnee neel Muhammadu Muhammadu boo ko calculé 313 la lay jox Idrissa ëpp na loolu Daawuda matul loolu ibrahima yiis na loolu su ay bu ëpp na loolu ba trois cent treize dak ci yonent yi doo ci gis benn yonent boo calcule turam mu nekk juste trois cent treize ku dul rasulullah looloo tax moo leen a coiffé Mohamed ñaata miim la ñaari miim ñetti miim la miim gi ci digg bi sàdd googu ngay gis miim la jàng déglu lii ma lay wax mu xam miima ngoogu ñu mas niig am déet mu xam di miima ngoogu ñu mas niig nga neeti madu geneen miim ñëw na mu xam madu kon ñetti miim la miim bu ne quarante lay doon trois ak yi boo ko seetee doo am trois cent treize nga ne waxul dëgg fekk déet dafa am yoon miim yooyu ngay soppi bind ko mii mun mii ba muy ñetti yoon miim gi quarante la miim gi quarante la yaa gi di dix nga boole muy quatre vingt dix quatre vingt dix trois fois hmm? hmm? wax kañ nga ñëw ci deel gi def ko daalun muy trente nga teg ko ci waaw kañ nga ñëw ci adam de ligu muy huit nga teg ko ci muy trois cent treize loolu tax turam wi bari doole boo ne Muhammadu rek tudd nga trois cent treize yi yàlla yónni tout tout euh, amul weneen tur nag wu toll noonu yem noonu dañ ko ci dëxëñ mooy secret yi ngay dégg am na lu ñuy wax sirru xam nga sirru euh, sirru mooy firi mooy firi euh, mbóot wala secret walla lu am poids sirru ñu ne kii euh, ismulaay laxsam la kii sirru bi mooy nàngam sirru bi mooy nàngam mais boo ko bàyyee nii nàngam lay doon waaye sirru bi mooy nàngam sirru gaa yi ak sero xaw nañoo niru sero sero ak sirru mais sero bu fekkee deux bootu ci ginnaaw ga lu ma koy jox xaat mu ngi koy jële ci deux romboog moom trois romboog moom neuf romboog moom dix passé quinze yóbbu ko xaat ci vingt am déet soo ci tegee beneen un nag deux trois quatre njaab mi day yàgg doodool beneen sero rek ci ginnaaw sero baati mu jéggeeti chiffre bu rëy yóbbu ci deux ans sero am doole <laughs> sero rek kat sero te kat ñu ngi ko bañ bu ko sero nga roof ko rek mu indi duubali chiffre noonu la sirru mel du lu jik nit nag du lu du du lu jik nit jik ci des am na lu lay jik jigadima arab fa abajada arab dañu riche seen abgd mook abajada bi ñoo yem kenn ko wàcce prononciation bi uute balaa nga koo xam nga déglu école nga dégg maître bi naan a b g d a nga romb daara je dégg sëriñ bi naan abajada ci naan A B G D A ba ja da soo demee ba ci biir nga nga benn la K L M N kii naan K la ma na la ma L M N benn la du ci arab lettre boo gis chiffre ci nun liif toujours mu ngi firi A mais toujours un la ba toujours deux la jim toujours trois la del toujours quatre la alkubeer cinq la toujours waaw toujours six la racine sept la aplonk huit la tatank neuf la yanare dix la baas jeex ñu dugg a dixième keef l'an 30, mim 40, nun 50, sat 60, ay ndigal 70, fa 80, laat 90, ñu bàyyi dixième jëm ci centaine. xaaf 100, ra 200, shin soo 300, ta tombe 400, ñetti tombe 500, xadam dellu 600, del ju tooy 700, ta tànk ju tooy 800, xay ndigal 900, seen resu tooy 1000 abajada bi jeex. doo gis nag wenn tur woo mën a calcul ci turu yonent yi mu jox la limu yonent yi ni ñu daj si waa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moo tax tur bi bari doole waaye gaa yi gaynde gu xiif nga dib rëbb ngeen daje ci àll ba yoru la fetal garab goo yëg jege ñu fi xur moo mën a waaf newu fi nga ne tourné mu ne tourné ne la jàkki bët nga ne ko jàkk bët mu taxañ génn ba dëju ci balaa tëb noonu lay def nela jàkk nga àgg suuf di tudd Mohamed di tudd Mohamed di tudd Mohamed ba mu firiñ ci gen ba tàllal loo sam daw xam ngeen ne wowutul fort xam nga jat gaynde sëli ala Mohamed la salaat du salaali Mohamed sëli la gaynde googu tëx xiif mar ngeen dañu ci àll bu nga dóor ko turu rasulullah yi tax mu taqar ci géeñam fas yéene déña nga ñibbi xam nga ne woowutul for salli ala muhammad wala ali muhammad mooy salaali muhammadin wala ali muhammad dañu yàq wax bi jaani ñàngoor màtt ci lëndëm yàbbi ci poson boo xam ne dafa laaj pikiir wala mu laaj opéré na meññ ci ñax bi ñu jiin na jaan màtt na indi gën a këpp ko dëj ci nit am ko la jegeñ rek di tudd Mouhamed salli ala Mouhamed wa ala ali Mouhamed salli ala bi ti pitatala daala ba nga ne maa ngi gis bidéew yi de maa ngi gis boobu bidéew yi de kii mbubu mu weex la sol ba ne tiseel jaan ñëw manxaat manxaat de eh, manxaat dangaram ba mu set rek piqûre dugul docteur dugul ndax di ko tudd turu Mouhamed rek ba mu yàbbi la mu soloon xam ngeen ne foofu la fooral mën a yem wa siru siru laahi siru wajooni سيدي حاج مالك تاكمنا عثمان الذي يروي لنا قلة سدا من ماء فيض بناني سيدي حاج مالك أنا هو سر سر الله سر وجودي موضع ورب الرحمن وهو وسيل موضع مالك سر وجوده بي هرب الرحمن وهو وسيله سيد حاج مالك بين ترى ملكا لو ما رأيت شبيانا موضه هلا سي مسكين كساك كميل وجاس سباق سب مولاه سائرا وكان له قبل الوداس قبول أمام الأمام الله أشبه موته وقد كان يحيى مداوه آله سيدي حاج مالك هو سر سر الله سر وجوده موته بي ورب رحمن وهو وسيل ترى ملكا لو ما رأيت شبعنا موته هلا سي مسكين كساك كميل مولى مالك jërë ngeen jëf jigéen ñi lii fi génn yëpp di wërsëg amin lu ci ne yal na ko yàlla wëlbati tiyaaba boole koog dépasse si xale bi def ak seen ak ñaan ak seen ak wallu diise doole ko diisale misaani ki fi tax a daje ak mboolem jullit ñi bi jaay rasulillahi am na solo dama mos di waxtaan ak benn waay papa mu ne ma xaalis baaxul ma ne ko waa ji wax nga musiba bi nga ne lan <laughs> mu ne xaalis baaxul ma ne ko xaalis daal bu bonee dafa nekk ci loxoy ku bon xaalis lu nekk ci loxoy ku bon nag mën naa def lu bon waaye gis nga sidna Ousmane njol màkk julli na géey di ko ñaanal ba fajar xar te jëfa taxoon na bi dafa doon def attaquement manqué xaalis te xës dige ba ñëpp dégg ko mun a jaaxle naa bi de Abou Soufiane joxante woon nañu rendez-vous daaw ay weer a ci des te at mi neexul na may def seen Ousmane volontaire na ko alayi jaxsa man laa jaxsa la ko amul lu mu war na ma topp juróom-ñett fukki giléem la joxe giléem gu ne def ca gàll la jaasi ju jar deux cent deux cent mille franc teg ci mbuusam yàpp am seel ak mbuusu tàndarma ak mbuusam soow tarkaka ba ñu mat mu manqué junne mu mon mottalee ko naari góor na bi julli gee naan yàlla yàlla nga jéggal Ousmane ba une heure Ousmane yàlla na ko yàlla jéggal ba trois heures ba quatre ba ñu ñëw ne ko fajar xar na sansewul ñaan delluwaat ginnaaw boolewu ci leneen loolu jaasi mënu ko loolu ràkk yu bari mënu ko loolu jàngal xuraan ak baat bu neex mënu ko finance waaw yàgg naa génne nit ciy loxo waaw dugg ciy loxo ñuy financé ba nga ne tël ñibbisi noonu la mel ci armée li yàlla na ko yàlla fulale jotal ko borom góor gi ubbeeku na ku ne fatiha ñetti xul wallaahu ahad ñetti salaatu ala nabi kuy ñaan nag ñaan ñaar la lixlaas ak bi sama papa doon wax ayati kursi dañu xaw a nag tuuti ayati kursi daal li mu ni ma la ko mën a waxee bal bondaas la bal buy bonde soo ko doolee ci miir bi foog mu dellu si lixlaas nag du bal lëfin la bu kenn ki weñ weñ bu amul pax bul bu rëy bu amul pax bu weñ xam ne du dal mukk dellusi si waaye lu mu dal bën ko jàll lixlaas bu dalee rek jàll bu dalee jàll dootul arrêté waaye du dellusi Euh, euh, ayatu kursi nag day baal ki nga jàngal baalaale la yow day dal dellu si waat góor gi ne na ku ne def ñetti xul wala waxat yéene ko soxna si ni fi tax a daje yéene wàll ci say way jur yéene ci sa bopp yéene ci julliteem mën naa waat ci yàlla ne fajare tey jii dina bari niiw yu ñu yëpp te na bi ne na lixlaas yi jàngal niiw yi mu ngi ne cadeau buñ la indil bu jógee ci chef d'état dañ koy def ci palaas muur kook sarbetu wurus jox koy malayka ñu di lëkk ko yëpp moo tax li sama papa wax am na guddi altine ñiñ doon buggal yëpp dañ leen di arrêté ak guddi àjjuma na leen dem leen teeru ji kur yi ñu génn ci seen bàmmeel ni jonxob di génn ci paxam mbaa jinax ba ca bunt ba ñu bàyyi leen foofu ñuy xaar ñaan ba fajar su ñaan ñëwee ñu delloog ñaan su fajar jotee te jotu ñaan duñu ñu ñu dellu ngir lañ ca bàyyi woon malaaka yee leen di bipp naan leen dellu si leen bàyyiwu leen kenn ko baax ñuy moolu ñu ñu bàyyi looloo tax ngay gaaw a dee fekk leen fatiha ñetti xul wallahu ahad amin ñetti salaatu ala bi bu waay mën ku mën salaatul fatihi gënalal nañ ko ci julli ci ala nabi yëpp ñu yénn ci sunu bopp bismillah amin xooloo amin amin amin amiin allahumma balix sawaaba ma xalaatnaa wa nuura ma taroon addiyatan waasifa daatan mu daafa maxbun ilaa yu oxtina fii lay joor si noon allahumma axfir laa warxama allahumma axfir laa warxama allahumma adxulha jannata ma nabiyina wa sidiqina wa salihin wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati wal mu'minat allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi azim inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتحة واختار مولاه اختار مولاه اسم الله وغيره اختار مولاه شاسود عن التعارف واختار مولاه شاسود رتاسود يا مولاي اسمع ورد وساس مأمه رب الخلق سيدنا يبقى نبيك مهدودا من اليتامى يا واختار مولاه اسمه الخلق ñaare jàng yoo xam ne yii dañ koy defal ku nekkatul ci kaw suuf di ci jublu ñaan bunt bii lañ fay faral di wax lu ko jur mooy mooy indi ni na bi génne àddina geste yi mu def la mu wax melawa mu mel ka mu mujje waxal na mu mujjee jëfanteel ña ko sàng ña ko sàng malaan yañ ko sange fañ ko ràbbe teen bi ñu roote ndox miñ ko sange ña ko jullee ña dugg ci bàmmeel nangu ko tëral ko koo deele nag lu mu la ñor ñor buñ la sullalee rasulillah yeesalal la deem nga nga am foo appuyé bu mën a muñ te soo muñee yàlla fay la saara yax saara moom rek kay def loolu waxtaara mawlaahu isma xayarahu laahu axtaara laaha isma xayarahu laahu axtaara laaha axtaara laaha ala kawnihi saa suudin ani saxaarifi wa saa samami ani jaxaarifi fukki fan ak ñeent la feebar talaata la ko feebar bi commencé moo tax ñuy xalaat bërëm kër bu tëdd bésu talaata ñu bari sax ñu rentré nit talaata ñaare ku wattuwul bagage yi dellu si métti di dëgëj la ko dal ci tisbaar ndaw góor mu sooxaatu julli takusaan timis jo mu tële Sidi Abibakar jël fonction mu tëdd talaata alarba alxames ajuma samedi dimanche altine talaata alarba alxames fukki fan ajjuma samedi dimanche altine une heure moins vingt ruuga dem barsax diir boobu nag kenn gisatu ko ci saaba yi lu ko am priorité loola koy may sa doom di sëy ci kër gi mbaa na bi may la jabar ñooñu rek ko mujjoon di ko gis di indil gaa yi résultat góor gi de big nangam góor gi de big nangam góor gi de big nangam bee dee dafa bari doole ba lu sa feebar metti metti bu agsi rek foog nga wér day dagaar sa feebar ba noppi door laa rey toujours fajar junne bi génne barsàq ñëw na jàkk ci ni ma ko waxe woon sànq fi ñu liqaamee la ñakkar kari ubbi rideau bi diggante néegam gis nga fañ ko rob dem ngeen fa moo di néegam foofa doon néegee Aïssa jàkk jëm mooy ba léegi boo fa demee ànd ak ko fa xam ne la woon jàkki na bi fi mu yemoon mooy pays yu weex yi peut dañ ko bàyyi mu weexandi noonu la jàkk sa yemoon waaye na wax ne xama fuñ may suuli ëllëg waaye digganteem ak fi may taxaw di julli ci àjjana la bokk maa bayna xabri wa min bari rawdatun min riyaadil janna naka la urule bi ñoreet taaram bu rafet boobu leer ya frappé ci miir ba ci miiraab bi ànd ak nag xetam gu neex gi mbedd mu nabi musa jaar dina am quarante jours boo fa jaaree xëy xale bu mu musa raay ku bëggoon gune la waaye xale bu mu musa raay boo demee seen kër ñu yëg na daaj daje nga ak rasulullah parce que lii ko lañ amul benn bitig bu muy jaay yow di daan nañu duma seen doom yu torop ngir nabi dajeeg ñoom ci powukaay rek laal leen ñu dem yëg na nabi laal na leen ngir xet gi ñuy indiwaale naka la ko Ababacar seddi rek dal di dellu ginnaaw mu ne ko Makka na ko continuer dans les rideaux bi ne yàlla mission bi mat na fukki fan ak juróom a ngi ñuy julli kenn baamuwul nodd gi rafet na li xan gi rafet na kon loola neex defal dans les rideaux bi oo oh, doomam ji mu gën a bëgg Fatima moo gën di gune ci doom yi li muy siiw yépp amul trente ans kuy sirif mooy sa ndey di déeyeeg moom xale bi sëgg minute mu sigg na bi forcé ko mu sëggaat minute mu sigg yonent bi na ko lu tax may wax ak yow àggalaguma ngay siggi yarewuma la noonu nabi ku yaru la woon daan wax na yàlla ma yar ma yaru bu dajeeg ñoom ci yoon mooy jëkk a wàcc su ngeen taxawee yaay jëkk a départ su ngeen di jàmmalante yaay jëkk a noppi su ngeen joxee loxo yaay jëkk rocci soo ko ne ma ne mu ngi nii noppam bu tedd ba feeg si gi woo du si gi yom si bilaa xaffin wala naalin illa iyaadil maridi jàlla wa ala doom lu